fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati <coughs> wa salaam fi albaab ath-thalâthumi'a wa sab'ûn wa an ummi Shariik radiyallaahu anhaa anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam amarahaa bi qatlil awzaagh wa qaal kaana yanfuxu ala ibrahima alayhi salaam muttafaqun alayhi wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qatala wazaghatan fi awwali darbatin falahu kadha wa kadha hasana wa man qatalaha fi darbati thaniyati falahu kadha wa kadha hasanatan duna al-ula wa in qatalaha fi darbati thalithati falahu kadha wa kadha hasana wa fi riwaya wa man qatala wazaghan fi awwal wa man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutiba lahu minhu hasana wa fi thaniyati duna dhalika wa fi thalithati duna dhalika rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala qaala ahlul lughati rahmatullahi alayhim al wazagh al-'idhamu min samma abras kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu daal i dikk ak ñun fi nga xam ne moom lañ noon ba léegi chapitre trois cent soixante-dix di baabul mansurati wal mulah suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadith mille huit cent soixante-deux mu ne woon waan Aïshata radiyallahu ta'ala anha annahu annaha qaalat qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man nadara an yuti'a Allah falyuti'a banum jeexe walillahi alhamdu wan-ni'ma wan wal wal walhamdu wal wal wal minna tey ju war a gis xan ñaari xadiis yi nga xam ne moom lañ jàng mu ne wa an ummi sharikin mu ngi jëli soxna soo xam ne ummu sharik gisoon nañ xadiisam ci Riyaad bi euh, ci euh, chapitre bi ñu nekk euh, gisoon nañ xadiisam mille huit cent mille huit cent treize li mu ne woon wa an ummi sharikin radiyallahu anha annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yanfiranna an-naasu min ad-dajjal fi al-jibal la yanfiranna an-naasu Euh, euh, euh, minal dajjal fil jibal gisoon nañ ummu sharik foofee walillahi alhamdu wal minna mu ne kon moom ummu sharik radiyallahu anha anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amaraha moo ko digal bi qatlil awzaar waaw ci moom ummu sharik ah muy faat li nga xam ne mooy awzaax yi awzaax mooy lan mooy pluriel wazaax imaamu Nawawi nee na qaala ahlul lugha ca suuf waa langue arabe de nee nañ al wazaax wal izaam min sama abras waaw mooy moom la wolof en fait la koy woowee mooy xeetu unku yi quoi waaw français di ko woowee euh, euh, genre ay lézard la waaw gecko gékkoo lézard yooyu wolof naan ko unku waaw yooyu noonu lool mooy mu ne yonent bay moo ko jox ndigal an bi qatlil awzaar yi bu leen gisee mu faat leen mu ne kaana nekkoon na moom yii nii lézard yii nii wala kii gékkoo yii unku yi <coughs> yam fuxu ala ibrahim alayhi salaam <laughs> mu nekk foofu Seydina Ibrahim biñ ko dugalee ci ci ci ci ci ci ci ci takk takk ba moom da moom bokk na ci rab yi dañu ñëwoon di ëpp ngir mu gën a taal bi gën a ci kaw Seydina Ibrahim quoi mooy day loraate waaw mooy yu mag yi nag Imaam An-Nawawi nee na qaala ci min al minhaj dana qaala ahlul lugha al saam abros jins fa saam abras huwa kibaaru mu ne mooy nag yu mag yi ah mooy yu ngand yi voilà <laughs> waaw mu ne wattafaqu te dëppoo nañu ñoom boroom xam-xam yi ala anna al wazaga min al xasaraati al mu'diyaat bokk na ki yi nga xam ne mooy ci reptiles yi nga xamante ne ñooñu nga xam ne dañuy loraate dañuy loraate waaw wa jam'uhu awzaag wa wa wa wazghan dañ mooy ñaar ban nga ko wax awzaag ak wazghan waaw léegi kon mu ne kon loolu la doon def mu ne muttafaqun alayhi hadis bi imaamul Buxaari al imaamu Abul Husayni ñoo ko bokk solo rahimatullahi alayhima léegi mu ne mu teg ci hadis bi ci tegu 1864 mu Abi Hurayrata mu ngi jële ci Seydina Mawlana Abu Hurayra eh, al-Hafiz ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa radiya anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi man qatala wasaxatan ku faat benn unku fii awwali darba ci dóor bu njëkk mooy bu dóor benn yoon rek mu faatu falahu kada wa kada xasana dina am ci lii ak lii yiiw Abdullah yu ko borom bi di bindal wa man qatalaha ku ko faat fi darbati thaniya ci ñaareelu dóor mooy da dóor mu fente daw nga dóor ak door daal di koy am nag mu ne bu dee ci ñaareel bi falahu kada wa kada xasana koo gën a am lu toll rek lii yiw duunal uulaa mu gën a suufe nag bu njëkk bi mu ne wa in qatala waaye bu ko faatee fi darbati salisa ci ñetteel bi moo gën a mu dóoraat bi jaar ñetteel bi muy jaar ne ñu ne ko tël mu wadd mu ne bu boobaa nag falahu dina ko ñeel kada nangam wa kada ak nangam xasana ci yiw mu ne waa fii riwaaya am na nu ñu nga xam ne noonu lañ ko soloowe ah man qatala wazaxan fii awwali darba ku koo xam ne rey nga benn ab unk ci dóor bu njëkk kutiba lahu misluhu mi'atu hasana dinañ ko bindal téeméeri yiw cent yiw yu baax wa saaniya bu dee ñaareel bi nag duna zalika lu gën a néew téeméer lañ koy bindal waaw lu gën a néew téeméer wa fi ci ñetteel bi bu dee ci ñetteelu dóor bi la ko faat nag moom duuna zalika mooy gën a néew tiyaaba ji muy am ci ñaareel bi mu ne rawaawu soloona xadiis bi muslimun al imaamu abul xuseyn waaw léegi nag rahmatullah ci leen di woon lee léegi nag laaj bu njëkk bi mooy laaj bu njëkk bi mooy ah njaat laaj bu njëkk bi mooy léegi hadith bi euh, mooy euh, taxrij bi hadith Ummu Sharik nee na muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi kon mooy est ñaar dong ko solo ñu ne al imaamu Ahmad na ko ci min musnad al qabaa'il hadith Ummu Sharik waaye naka noonu al imaamu an-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alayhim daal nañ koy solo imaamul Buxaari indi na ko ci ñaari bi nga xam ne nag moo tolloog bii nga xam ne kaana yanfuxu ala Ibrahim foofu bu benn beneen bi la ko indi kitaabu ahadithul anbiya wenn kitaab badil xalq baabu xayri maalil muslim mais foofu euh, euh, ci jim yam anna nabi sallallahu alayhi wasallam amaraha bi qatlil awza foofu rek la mais bu dee lii mooy fii la ko indi ahadithu kitaabu ahadithul anbiya salawatullah alayhim baabu qawlillahi ta'ala wattakhadha allahu ibrahima xalila voilà waaw kay mu ngi noonu waaw hmm. waaw léegi euh, foofu la ko ni mu ne haddathana Ubaydillah ibn Musa aw ibn Salam anhu Imam al mu ne hadis bi nettali nañu suñu sëriñ di Ubaydillah ibn Musa mu Ubaydillah ibn Musa ibn Abu Muhammad al yu génn àddina gane àddina 128 génn àddina 213 bokku ci yi nga xamante ne Imaamu Buxaari sëriñam yu yàgg yi nga xam ne ñoom la jëkk a jëlee moo tax gis nga année bi mu génn àddina 213 Imaamu Buxaari 194 la gane àddina mooy 13 ans nga yokk ci 6 ans <laughs> amagul woon sax 20 ans bi sëriñ bii di génn àddina moo affaire bi nag da koo wóorutul que ne. sëriñ bi moo ko nettali directement wala da ko li ko leer leer na la aw ibnu salaam mu ne aw ibnu salaam mooy ibnu salaam moom leer na ma muy albikan bi moom nettalee ma ko jële ko ci sëriñ bi mais man al-Bukhari yi hadith bi dégg naa ko ci sëriñ bi directement loolu nag moo ma wóorutul mais kon kon boobu grawul mais le fait après mu ne wala ibnu salaam moom moo ma ko moom boobu leer na moom moo ma ko nettali nettali na ma xadis bi jële ko ci moom mais man imaamul Buxaari j'ai un doute que ne jële naa ko ci moom tamit direct voilà <laughs> kon mu ne am am salaam muy ibn salaam di Muhammad ibn salaam ibn al-Faraj as-Sulami mawlaahum Abu Abdillah al-Bukhari moom ñoo bokkoon fi mu dëkk al-Bikandi eh, rahimahullah ñi ne Abu Jaafar ñi Abu Abdillah Euh, nekkoon Bukhara gane àddina 162 génn àddina 225 rahmatullah alayhi anhu mu ne akhbarahu muy jële kon wala ibnu Salam jële ci Ubaydillah ibn Musa qaala mu ne wala imaamu Bukhari ne moom dama ko nettalu mais wóoratuma directement moom wala ma jële ko ci ibnu Salam moom boobu leer na mu jële ko ci moom Ubaydillah ibn Musa qaala mu ne akhbarana xabaar ñun Ubaydillah ibn Musa ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ibn Abu Khalid al-Umawi mawlahum rahimahullah al-Makki gane àddina la 80 génn àddina 150 rahmatullahi alayhi an Abdul Hamid ibn Jubayr mu jële ci Abdul Hamid ibn Jubayr ibn Shayba ibn Usman ibn Abi Talha ibn Abdul Uzza al-Qushari al-Qurashi al-Abdari al-Hajabi al-Makki yu kañ la gane àddina kañ la génn àddina daajuma ko an Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ci Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hasan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn Aasim ibn Imraan al-Qurashi al-Maxzumi yu sahli eh, kilifaay taabi'iin lay génn année <coughs> àddina après les années quatre-vingt-dix am na ñu ne quatre-vingt-treize am ñu ne quatre vingt am na sax ñu ñëw ba wax eh, li nga xamante ne mooy eh, quatre-vingt-quatorze gane àddina deux ans après xilaafa Seydina Omar mooy bi Seydina Omar ne xalifa deux ans après la gane àddina radiyallahu anhu an ummi sharikin moom moo ko jëlee ci ummu sharik al-amiriya ñii ne ansariya la ñii ne dawsiya la ah, ñii ne turam moo doon Ghuzya Ghaziya ñii ne Ghuzayla bint Daawuda Daawudan ibn Amr ibn Amir ibn Rawaha ibn Munqidh ibn Amr ibn Ma'is mais dañ ci wute ci moom lan la woon exactement moom nii radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ñii doon ansaar yàlla ñii ne amiri yàlla ñii ne noo daw anha kañ la gane àddina kañ la génna sahaaba la gisoon nañ boobu ci dajjal bi radiyallahu anha anna rasuulullahi sallallahu alayhi wa amara bi qatl al-awzaar dane ba amara naa dane amara moo digle bi qatl al-wazar wasar faat unku yi gékkoo yi wa qaala mu ne kaana nekkoon nan yan fuku doon ëf ala ibrahim alayhi salaam bi ñu sànne seyna ibrahim ci safara si moom dafa nekkoon di di di di ëf ngir taal bi gën a gën boy ko war <laughs> voilà kon day loraate waaw di lor awliya urrahman yi rawatina ki nga xam ne mooy xalilu rahman ak nit ñi tamit ñëw gannaaw ma voilà kon mu ngi noonu noonu la ko imaamu abu al-Bukhari Abu Abdillah ndi kanta al-Imaamu Muslimu rahimahullah mu ngi ko ndi salaam baabu istihbaabu qatlil wazaghi ah moom imaamu Abul Husayn mu indi ci ñoom it eh, eh, ñaari version hmm? eh, benn bi comme lii la quoi mooy moom la kii indi ci. mu ne haddathana nañ xool ñaari Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Amr an-Naqid wa Amr an-Naqid wa Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar ci ñeenti sëriñam Abu Bakr ibn Abi Shayba di mu Abdullah ibn Muhammad al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti génn àddina deux cent trente-cinq wa Amr an-Naqid wa Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur al-Baghdadi wa an-Naqid Abu Uthman rahimahullah génn àddina deux cent trente et un wa Ishaq ibn Ibrahim te ñetteelu sëriñam di Isaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim sëyu woon ci Isaaq ibn Abu Yaqub génn àddina 237 wabnu abi Umar di al-Adani di Muhammad ibn Yahya ibn abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki Abu Abdillah génn àddina 243 ñoom ñeenti ñi ñëpp qaala mooy Isaaq sama sëriñ bi nekk Euh, troisième bi di Ishaq ibn Ibrahim moom dana axbarana loolu la utiliser comme kaddu xabaare nañu wa al-aaxaruuna ñi des ñëpp Abu Bakr ibn Abi Shayba Amrun an-Naaqid ibn Abi Umar ñoom ñëpp dañ ne haddathanaa nettali nañu kan Sufyaan ibn Uyayna di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaa Abu Muhammad al-Kuufi al-Makki rahimahullah génn àddina ci rahmatullahi alayhi an Abdulhamid ibn Jubayr ibn Shayba gis nañ ko fële muy al-Hajabi wa al-Abdari bokkoon ci waa Banu Abdi Daar gis nañ ko ci waa imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan radiyallahu anhu sangu taabi'iin gis nañ ko sa Umm Sharik radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amaraha bi qatli al-Awzaa'i voilà mu ne wa fii hadith ibn abi shayba imaam muslim nag ne ni kaddu yi la ñëwee kene yeneen saa sam da koo digal mu faat li nga xam ne ñooy unku yi xeetu lézard yooyee léegi nag mu ne waaye wa fii hadith ibn abi shayba bu dee abu bakr ibn abi shayba nag amara la wax waaw waxul amaraha amara bi qatlil digle nañu faat yooyee après imaam muslim daal di indi na wa abu tahir mu ne nettali na man donc Abu Tahir ci tallal yu gudd Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr Abu Tahir al-Misri rahimahullah génnaat na deux cent cinquante qaala mu ne axbarana ibn mu nekk ci xabaar ma Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi Abu Muhammad génnaat na cent quatre-vingt-dix-sept un an avant ta'ala ah qaala mu ne axbarani ibnu Jurayj mu ne ibnu Jurayj moo ko xabaar gis nañ ko ci riwaaya imaam al-Buxaari mu ne ha taxawal man ni la beneen tàllala wa haddathani Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Xalaf imaam Muslim mu ne benn keneen koo xam ne man donc tit la ko nettali muy Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Xalaf Muhammad as-Sulami mawla Bani Sulaym rahimahullah génnaat ne deux cent trente-six Euh, léegi moom mu ne haddathana qaala mu ne haddathana Rawh mu ne ki leen nettali mooy Rawh di Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa ibn Hassaan Abu Muhammad ibn Abu Abdar al-Qaysi al-Basri génn àddina deux cent cinq qaala mu ne haddathana Ibn Jurayj gis nañ ko kon ñëwaat na xaata xawal beneen càlla la wax haddathana Abd ibn Humayd imaam Muslim mu ne nettali ma léegi suñu beneen sëriñ Abd ibn Humayd ibn Nasr al-Kissi Abu Muhammad génn àddina deux cent quarante-neuf rahmatullahi alayhi mu ne qaala axbarana Muhammad ibn Bakr mooy kenn nettali mooy Muhammad ibn Bakr ibn Usman al-Bursaniyu al-Basriyu rahimahullah génnaat na deux cent trois qaala axbarana ibn Jurayj ñëwaat ci ibn Jurayj muy madaar bi fii yi mu indi fii mu ne qaala axbarani Abdul Humayd Abdul Hamid moom Abdul Hamid Abdul Hamid ibn Jubayr ibn Shayba gis nañ ko sax al-Hajabiyu anna Sa'id ibn al-Musayyib axbarahu annahu ma sharikin radiyallahu anha akhbarathu annaha ista'marat an-nabiyya fii dane kene moom dafa laaj ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? fii qatl al-awza al al-wizghan foofu lu fii noonu la konde da ko laaj ci faat li nga xam ne mooy xeetu yooyu unk yooyee eh, nga xamante ne nii ñoom eh, eh, fa amara bi qatliha mu digle ñu daal di leen faat voilà mu ne wa ummu sharik nisa ihda nisaa bani amir mu ne sharik daa nekk kenn ci jigéenu waa bani amir ibn lu'ay ittafaqa lafdul hadith euh, hadith abi xalaf wa abd ibn humay wa hadith ibn wahb qaribun min mu ne dëppoo na kàddu yi ibn abi xalaf indi hadith bi ko jàng ma ko jàngale wa abd ibn humay di yooyu ak hadithu ibn wahb nag jege na kon hadith yi mooy kon taxriiju hadithu yaay ummu ummu sharik yi radiyallahu anha léegi def xadiisu ki nga ne mooy mawlaana abu hurayrata alhamdulillah alxaafidu ad moom nag kanta al imaam abu da hmm? alhamdulillah moom lan la moom dane rawaahu muslim la imaam al buxaari yo imaam an-nawawi hmm? léegi euh, mu ne mu ne rawaaw muslim léegi est ce que moom doon nga solo ñu ne imaam Ahmad indi na ko ci musnad Seydina Abi Hurayra benn bërëb kese imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an ak Ibnu Maaja ñoom ñoom ñoo ko solo al imaam Abul Husayn mu ne kitaabu salaam mooy ci même buntu bi baabu istihbaab qatl al-wasaq mu ne wa haddathanaa Yahya ibnu Yahya al imaam Muslim Yahya ibnu Yahya gis nañ ko gis ah c'est bizarre <coughs> mu ne nettali nañu Yahya ibn Yahya di rayhanatu Nisabur di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimiyu al-Hanzaliyu an-Nisaburiyu al-Khurasaniyu at-Taymimiyu al-Hanzali am ñu ne min Qarila mawlahu génn àddina 226 rahimahullah wala mu ne akhbarana Khalid ibn Abdillah mu ne ki ñu xabaar mooy Khalid ibn Abdillah ibn Abdirrahman ibn Yazid Abul Haythami yin Abu Muhammad al-Muzani al-Wasiti at-Tahhani al-Muzani nag dañ ne mawlaahum la rahmatullah alayhi génn àddina am na ñu ne même année bi imaam Maalik génn àddina di la 179 am ñu ne non 182 wallahu ta'ala a'lam an Suhayl moo ko jëlee ci Suhayl Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Saman az-Zayyat muy Abu Yazid rahimahullah ah, génn àddina vers les années 138 an abihi Suhayl jële ko ci baayam di Zakwaan Abu Salih as-Samman az-Zayyat borom import export génnaat ne la cent un rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata mu jële ko Sayyidina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani génnaat ne la 59 radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qatala wazaghatan fi awwali darbatin falahu kadhaa wa kadhaa hasana wa man qatalahaa fi darbati thaaniyati falahu kadhaa wa kadhaa hasana liduuni al-uulaa wa in qatalahaa fi darbati thaalisati falahu kadhaa wa kadhaa hasana liduuni thaalitha voilà <laughs> après mu indi man qatala euh, mu ne wa fa léegi mu indi yeneen ci suuf imam muslim voilà yeneen càllale ci sayyidina abu hurayra an nabi sallallahu alayhi wasallam maanaa hadith xaalid an suhayl illa jariran wahdahu fa inna fi hadith mooy hadith jarir nag daa man qatala wazan fi awwal darba kutibat lahu mi'atu hasana wa fi thaniya duna dhalika wa fi thalithati duna dhalika loolu la imaamu al al al an-Nawawi daal di xëndi fii nii nga xam ne moom lay gis moom la ne wa fi riwaaya fële moom al imaamu an-Nawawi lii eh, il hamdu wal minna waaw imaamul xaafizu an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu ne wa amma sababu takthiri ath-thawaabi fi qatlihi bi awwali darba thumma ma yali fal-maqsuudu bihi al-hassu ala al-mubaadara bi qatlihi wal-i'tinaa'i wal-i'tinaa'u bihi hmm? wa tahriidu qaatilihi ala an yaqtulahu bi awwali darba fa innahu idaa araada an yadribahu darabaatin rubbaman falatat rubbaman falatat wa faata qatluhu wa ammaa tasmiyatuhu fuwaysiqan fa nadiiruhu al-fawaasiqu al-xams allatii tuqtalu fil hilli wal haram wa aslul fisqi al-xuruuj waaw voilà <laughs> waaw mu ne wa haazihil mazkuuraat xarajat an xalqin an xuluqin an xalqin mu'zamil xasaraat an xuluqin mu'zamil xasaraat wa nahwihaa bi ziyaadati ad-darar wal adaa waaw mu ne sababu nag le fait que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari la ne kii ah kii njëkk a rey unku bi ci premier dóor wala jékkoo bi day am yool yu ëpp ki ko dóor ci ñaareel bi kookuy ëppale ci dóor gi ñetteel bi mu ne loolu li ñu ci jublu mooy ñaaxe gi ñuy ñaaxe nit ki bu gisee yooyu mu gaaw leen a éliminer parce que ay yàqkat lañ ak tamit di ko jox jox ko li nga xam ne mooy euh, al intina mooy yittewoo lool waaye ñaax nit ki ki koy faat mu def ko premier d'un premier coup quoi ndax bu bëggee dóor ko rek dóor yu bari moom boo mayoon mu rëcc ko waaw mais fees mu ne la fekk kanam mu tudd ko fu way fiq parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha dafa solo xadiis bu mel nii sayyidatu Aisha dane moom anna rasulullah imaam Muslim moom la njëkk di avant xadiis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu te imaamul Buxaari yi daal na koy solo waaw muttafaqun la xadiis say mu ne eh, sayyidatu Aisha mu ne anna rasulullah wa sallam qaala lil Wazari al-Fuwaysiq mu ne zaada Harmala qaala wa lam asma'hu amara bi qatlihi imaam al kii sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaam tudde na gékkoo unku nee na kuwaysit mooy yàqkat yooyu ñoom dañu génn toq dañu yàq rek euh, dañu bari ñu yàq mu ne xarmala nag ci euh, mi nga xam ne bokk na ndax Abu Tahir la ko jël ak xarmala mu ne kantaa xarmala moom yokku na ci riwaayam mu ne Sayyidatu Aisha dane waaye dégguma yeneen saasam di ko digle di digle nañ ko faat mooy moom li mu jot a dégg la wax mooy dégg na mu koy mais ñoom Ummu Sharik ñoom Sayyidina Abu Hurayra naka noonu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu xadiisam tamit muttafaqun alayhi la moo jiitu xadiis Sayyidina Abu Hurayra euh, Sayyidatu Aisha bi imaam muslim bu dee loolu day indi Sa'd ibn Abi Waqqas non li mu njëkk a def mooy hadis Umm Shay léegi indi ci ñaari version après indi hadis Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas après indi Sayyidatu Aïsha indi Seydina Abu Hurayra voilà noonu la demee Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas daal nay nettali te ni anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam muy muttafaqun alayhi amara bi qatlil wazaghi wa sammaahu fuwaysiqa mu ne leen saa salaam daal di nay digle ñu daal di faat unku yi gékkoo yi ba pare tudd ko Fuwaysiq voilà léegi loolu nag la imaamu Nawawi di leeral fii ne la fekk nag mu tudd ko Fuwaysiq mooy ak génnu topp <laughs> waaw loolu mu ne fa naziruhu loolu mooy li mu meloon mooy al fawaasiqul xams mooy juróom yi nga xam ne yeneen saa salaam dane xamsun xadiis nekk ci muttafaqun alayhi la tamit fawaasiqun yuqtalna fil hilli wal haram yeneen saa sam ne juróom a ngi xam nga nit ki bu armaalee ne day aj wala day umra bu duggee ci période bu armaalee dañ ko am yuñ koy tere mooy manoo di rëbb di rey yooyu dañ koy tere waaw mais am na yoo xam ne dañ ne la yooyu moom mën nga koo faat graw mooy bi mu doon wax ne alxidaatu alfaaratu alkalbul aquur ak ki nga xamante ne mooy al mooy jaan alxayatu Ah, eh, ñooñu la alfaaratu alxidaatu alkalbul aqur ak ñooñu quoi ak ñi nga xamante ne mooy mooy waaji scorpion scorpion mooy waaji aqrab voilà yeneen saa sal ne juróom yi moom mën nañ leen a faat même ku armal sax fii ci Makka dañ leen fii faat ak en mooy ku armal faat leen yow amoo benn benn benn eh, loo looy réparer amul parce que dañoo mën a yàq ah, mooy kaña yeeg jinax yi alfaaratu ñoo naan tëll nduggum gaa yeeg kursu gaa yi ba pare di yàq rek li nga boo fi yoroon sa bibliothèque fii bàyyi ko fi ñii kaña yi dugg feek janax yi bu yàggee fooy yëpp lañ lay lekkal ñëw toog dañ koy matt di màtt di màtt ba mu yàqu alxidaatu Euh, mooy picc moom français yi naan le milan ak alxuraabu ñoom ñoom gaayu ñoom corbeau saroñaar yooyu yooyu di këpp njombor yeeg njombor yi lapin yeeg yooyu ak ginaar yeeg di leen këpp di leen yóbbu ak kalbul xaj bi nga xam ne day karaate mooy chien yooyu chien errant yooyu nga xam ne boo dajee ñoom mën nañoo matt xam sa yeel yi daal di lay saax saaxee waaw nga xam ne comme ay gaynde buñ la gisee ak li nga xamante ne nii mooy euh, euh, ñooñu quoi <coughs> alfaaratu ñoo yoolu léegi mu ne ñooñu nag ñoom ñuy wéyam waaw <coughs> mu ne lu tax loolu mu ne ñoom comme loolu la mooy dañuy loraate moo tax yeneen saa sam te ab dararu wisal loolu règle la darara wala dirar lor ci sharia dañ koy teggi waaw moo tax moo tax alxuraan bi digle ñi nga xam ne ay yàqkat lañ ci kaw suuf abdullah ñu mettre leen à l'abri de de de nuire yóbbu leen foo xamante ne nii moo tax ñoom Gog et Magog ba ñuy yàq suy naa Zul Qarnayni da leen a dénk ci ginnaaw radmu boobu barrière boobu nga xam ne moom la defaroon muy prison nga xam ne prison lu jaaru am ci réew yi ñu leen fay man di denc. ñoom ñii nag comme que dañuy loraate te li ñu leen mën a kiiwe mooy faat leen nooru wax waaw mu ne waaslul fisqi al cosaanu ak fisq ak génn mooy ak génn topp mu ne yii nag ñu tudd fii ñoom dañoo génn ci li ëpp ci li ñu binde li ëpp ci bet yi bett yi dox mooy yi kii quoi bet yu ndaw yeeg yooyu xasaraat yi genre euh, ñoom sax yeeg xeet yu mel noonu yi nga xam dañuy dox quoi ñoom dañ cee dañ cee génn ci beneen ñoom dañ cee yokk leneen di ziyaada ci dara wal am yemuñ ci lool rek mais ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañoo yokk ak lor ak ak ak ak problème ak lor bu ñuy bu ñuy bu ñuy causer nit ñi waaw gis nga beewu musarik nee na yeneen saa saam nee euh, sawaay moo doon da doon ëf euh, taal ba ngir Seydina Ibrahim gën a tàkk <laughs> <laughs> léegi mu ne kantaa nag euh, le fait que mu tënk xasanaat yi ne ki njëkk a dóor bu njëkk bi mooy ëppale cent ci yenn riwaay mu ne am na riwaay yoo xam ne soixante-dix waaw mooy yooyu yi nga xamante ne euh, euh, bi samanachir mu ne yooyu mooy mafhumul adad la amul mooy li nga xam ne boo compter ca gannaaw te adad loolu kenn du ko jëfe li ëpp ci usul yu waaw loolu ngir bari la rek waaw am ñu ne ba euh, bu njëkk bi dafa wax soixante-dix borom bi xamal ko ne yokku na ci sax ci tiyaabaay ku dëkk yor ba téeméer voilà wallahu taala kon loolu mooy li nga xamante ne mooy waga loolee la nekk di lagay lagay waaw di lagay léegi nag boo xam nga lu waa jumhur dañ la doon wax ne mooy fawaasik yooyee nga xam ne ay yàq maan lañ dañuy yàq waa mais est nit ki mën nañoo kii quoi nit ki mooy bu amee yooyu quoi mooy man na mooy yeneen yoo xam ne ay yàqkat lañ mën nañ leen ci dugal xam su yooyu la yonent ma ne saa saa wax xam nga wasax bii bokku xam nga wasax bi bokkul ci yi nga xamante ne tuuti na ko fawaasit comme yële ni nekke fawaasit waaye euh, euh, wax ji mooy wax ji mooy waa léegi est-ce que euh, est-ce que léegi mooy ku xarmaal am nga droit rey ko <coughs> loolu nag boroom xam-xam yi dafa am ak taxaw gu ci boroom xam-xam yi daal di taxaw quoi mooy am na ñoo xam ne dañ ne waaw waaw non dañ ci dañ mooy lépp loo xam ne loraate la da ciy duggaale waaw waaw duggaale moo la imaam ibn Abdul Bar mooy possibilité rey yooyu par exemple avant armal avant ñuy wax affaire mu ne boroom xam-xam yi moom imaam ibn Abdul Bar mu daal di toxal ne dëppoo nañ que possibilité ray leen fil xill wal xaram waaw euh, mooy euh, bon euh, même ci xaram bi mu ne loolu dëppoo nañ ci mais loolu amaana des na waaw kene dañ cee dëppoo parce am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañ ne déet yonent bay saa saam juróom yële la wax alors que wasaf bokku ci waaw moo na imam alxaam na xajar bi mu tuddee li ci imam ibn abdul bar dane lakin naqala ibn abdul hakam wa ghayru an malik la yuqtalu al muhrim al wasaf la yaqtulu la yaqtulu mu ne al imam ibn abdul hakami daal dinay ak keneen li na jële ci imaamu Maalik mu ne kenn du ko faat wazar kenn du ko faat ci almuhrim du ko faata mu ne imaam Ibnul Qaasim yokku na ne bu dee ne da koo faat dina génne dina dina génne lu mu lu lu lu lu mu lu mu lu mu lu mu ko réparé ah. waaw ndax bokkul ci juróom yi yi nga xam ne moom la yeneen saa sam digle mu ne ñu soloo ci Ibn Abi Shayba mu ne Ataa dañ koo laaj rahimahullah ci faat al wazar ci xaram bi. mu ne bu dee ne in aadaaka fala ba'sa bi qatli bu dee daal dalay lor garaawul mu ne wax wa hada yufhamu tawaqqufu yi ala adaahu mu ne mooy lii day wane ne moom liñ ci jàppe mooy niñ koy pour nga faat ko daal foog mu nekk dalaa lor sinon doo ko def kon loolu mooy li jëm ci lool mais boo ñeneen ñi dañu ne dañ koo xiyaas ne si si mën naa nekk kay parce que yële yeneen saa sam dina tudd mais lépp luy loraate surtout bii tudd na ko fooy siq